min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabil adab wa fi baabi assaamini wa samaaniin baabu istihbaabi tiibil kalaami wa talaaqatil wajhi indal liqaa. kon al imaam al xaafid an-Nawawi rahimahullah mu ñëw ñun ba léegi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa annaa bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ gisoon nañ te jeexal ci benn jotaay chapitre quatre-vingt-sept baabul amri bil muhaafazati ala maa i'taadahu min al-xayr te xadis bi mujj woon gis moo doon xadisu six cent quatre-vingt-douze juróom benn téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñaar mu ne woon waan abdillah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma annahu qaal qaala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya abdallah la takun mithla fulaan tey ñu war a gis te xadis boobu jiitoon nañu gis ko tey ñu war a ubbi chapitre bu bees ci téere bi muy kitaabul adab muy livre des convenances wala de la bonne conduite di teggin yi muy chapitre quatre-vingt-huit bañ tàmbalee téere bi ba léegi juróom-ñett fukk ak juróom-ñett mu ne baabu buntu istihbaabi soppu tiibil kalaami mooy kàddugu gu teey wa talaaqatil ak nayu xar kanam inda liqaa booy dajeeg sa moroomu jullit na wax ja ngay jokkaleeg moom na teey waaye sa xar kanam na gis ne talaaqa ak nay ak leer ak ubbeeku ndax kontaan gi nga xam ne gis na ne ba nga ko ba mu xool ba mu la xoolee la gis na ci sa xar kanam luy wane ne kontaan ga bi nga ko gisee waaw loolu dafa bokk ci jikko yi nit ñu sell ñi waaw dafa bokk ci ay teggin waaw loolu ay teggin la dugg la la teg la la tudd waaw tekkiwul ne man daal sawaay ah ku la gis ngay ñàngala ko ñii di jaay ne mere naa sawaay wala mer naa waaw fu ñu la fekk léeg-léeg ci ay circonstances man nga mer comme yonent way sa sable Seydina euh, Anas waxoon ne doonul woon jàmmaarloo kenn waaw ci itab euh, mooy di la ŋàññ non wala di la réprimander bokk euh, autant pour moi waaw waaw Seydina Abu Sa'id waaw moo gënoona kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ashadda hayaa'an min al-'azraa'i fi khidrihaa fa idhaa ra'aa shay'an yakrahuhu 'arafnaahu fii wajhihi voilà hadith six cent quatre-vingt-quatre ci chapitre quatre-vingt-quatre baabul hayaa' wa fadlihi wal hassi 'alaa at-taxalluqi bihi waaw gis nga moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lool par circonstance bu gisee lu neexul yàlla waaw loolu nga mer waaye tout le temps nga dëkke noonu ku dajeeg yow ngay ñàngala ki yoo xam ne amul benn raison loolu du ay teggin lii teggin mooy dañoo sopp nit ki ah jigéen ak góor a ci yam say moroomi jigéen ñuy gis ci sa xar kanam muy nay waaye kàddu gu rafet amul ay ñun daal on est entre copains on se permet de dire des vulgarités yonent may sa samlam yakun mutafahisha wala fahi fahishan wala mutafahisha waaw nekk ay àndandoo tekkiwul ne nañuy wax ay vulgarité di wax ay kàddu yoo xam ne yu ñaaw la waaw seen diggante déedéet da a war a xam ne yàlla ak leen di dégg te mu leen di gis waaw te yenn yi jullit war na ko jombale di ko génne ci làmmiñam waaw kon nag loolu la tudde bunt bi mu ne qaala allahu taala mu indi fi ay aaya comme ni mu def ci toolu nit ñu sell yi alquran ak sunna mu ne boroom bi kawe te yéegul nee na waxfir janaahaka lil mu'miniin suuratul Hijr muy digal yonent bi alayhi sa salaam ba mu koy door a yónni na ko waxfir bokk na cëlam ko digla waxfir ta nga wàcce janaahaka sa wet te gisoon nañ aay bi lil mu'miniin way ñeel yàlla way gëm yàlla yi mooy woyofal ci ñoom waaw woyofal ci ñoom wàcceel sa wàll ngir ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi allahu akbar yonent bi da alayhi salaatu la ko boroom bi digal te moom naka jekk noonu la ma sanal kon nag rawatina ñun ñii waaw laa tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwaajan azwaajan minhum wa laa tahzan alayhim waxfid janaahaka lilmu'miniin loolu la tëjee woon aaya boobu 88 kon wàcceel sa laaf mooy kon wàcceel sa wet mooy woyofal ci ñoom te ka nga woyof ci moom saa la xoolee day kontaan parce que day xam ne <laughs> day kontaan quoi ay way neex a nekk la ngi waay neex a xoola ngi waay ba pare bu waxee yow noppam féex. noppam kontaan waaw waaw ndax dégg say kàddu da koy neex am am na ñu mel noonu am nit ñoo xam ne boo leen gëjee dégg sincèrement dañ lay manqué du ne dañu drôle noonu que ne bon drôle <laughs> du du côté boobu comique yaay ñu comique <laughs> mais waxam yu am solo yow da nga lay manqué léeg-léeg nga nekk situation ne diw de bu ma ko ay ah, bu fi newoon ba xalaatal non moom moom wax dëgg yàlla moo baax ci ay situation yu mel nii xalaat yu am solo la am waaw gars yi dañuy kontaan wa talaqatil wajhi waaye buñ la gisee rek li ñuy njëkk gis ci yow dañuy dañuy gis sa xar kanam leer waaw bu xam ne day xam ne yow gis gim la gi nga ko gis dégg nga ci waaw wax fit janaaxaka te ki wàccee noonu lay mel wetam ngir wéy ngëm yàlla yi kon nag yow mi nga xam ne yow la suñu boroom roy loola yonent baay saab saab muy man ak yow képp kuy dégg ak ku déggul ah kon nag nañu wàcce suñu wet ci suway gëm yàlla yi bu ñu rëy rëylu ñenn ñi ci kaw ñeneen yi mu a wa qaala taala te borom bi nga xam ne moo kawe ba yéegul nee na ba léegi walaw kunta faddan walidal qalbi lan faddu min hawlik waaw muy wax yonent bi alayhi salaatu salaam ca suuratu Ali Imran aaya cent cinquante neuf fekk keroog après Uhud la doon wax voilà ak la nga xam ne moo fa xew yàgg nañ koo gis jarul ñu ciy jaaraat mu ne yonent bi alayhi salaam tàmbale koon fa bima rahmatin min allahi linta lahum gisoon nañ aay bi tamit ah فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا زعمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين waaw moom nag liñ ci indi mooy li ko ci soxal fii walaw kunta ca yonent bi alayhi salaatu salaam boo newoon faddan koo xamante ne daa naqaree jëfale ghalidal qalbi ba pare xat xol gaaw a mer faddan ku gaaw a mer ghalidal qalbi eh, nekk koo xam ne xool bi day xat ba pare mu xaw koo wowle dëgërli ko insensible nit ku insensible ci liy xew ci ay mbokkam ay ñi nga xam ne ñooy ay ànd doom waaw day nekk ci njàqare boo wax la ko mu mel ni sa yaa nga yaa nga ndar moom mu nekk Casamance waaw déedéet waaw kononte kon lan faddu min hawlik kononte kon doon nañ daw jóge ci bëgg du jóge fi nga xam ne mooy nii ñu lay nekkeek yow foo man di nekk wër la foo nekk saxaaba yi ku ci xëyoon nii sax gisoo yeneen tibay saar saar dem dañ le Seydina Abu Musa al-Ash'ari yi waxoon tey moom maay nekk le chambellan bawwaabu yonent bi alayhi salaatu salaam nekk ki nga xam ne maa nekk bëkk néegam waaw euh, léegi bi nga xamante ne ci la demee noonu nag <laughs> kii ne <laughs> yonent bi alayhi salaatu salaam euh, Seydina Abu kii nu mu euh, Seydina hmm, kii ne <laughs> Abu Muusa ma ñëw ci jàkka ji laaj ñu ne ma yonent bay saasaam de génn na jaar na nele waaw ma dem fekk ko ci benn tool ma ñëw nuyu yëglu nuyu après ma dem taxaw ci bunt ba ba Seydina Abu Bakar ñëw yëglu ma ne ko kal la ma ne ma Abu Bakar ma ne ko alaar fis li ka dem wax ko yonent bay saasaam ma ne ko nee ko mu ñëw te nga bëjal ko àjjana jekki Seydina Omar ñëw yëglu ma ne ko kalla ma ne ko Omar mu ne ko ala rislika taxawal ba ma dem wax yonent way saa saa est ce dem mu wax ko mu ne ko yëgal nee ko mu ak si te nga bëggal ko àjjana ñu am ku yëngal buntu bi ma ne ko kalla mu ne ma Usmaan ma ne ko ala rislika taxawal ba ma dem laaj yonent way saa ma dem wax ko ne ko Usmaan la mu ne ko nee ko mu ñëw te bëggal ko àjjana waaye ci kaw balaa muy dem àjjana dina am balaa boo xam ne natt boo xam ne dina ko dal waaw akbar waaw mooy la ko dal ca xilaafaam ga ba nañ ko faate moom Ibn Affan alayhi ridwanur rahimur rahman allah <laughs> léegi kon mo loolu mooy yonent way saasaam fu mas di nekk saxaaba yi dañ fay nekk dañuy koy wër dañuy ñëw waaw lu tax parce que mooy ki nga xam ne ma suñoo gis ku mel ni moom maa imraat benn bët masula gis ku mel ni moom waaw waaw muhammadun misaaluhu laa ya lam yati fi ma mada wa abadan laa yati gisoon nañ ko keroog fële ca jumaa yonente bi alayhi salaatu salaam dañuy gis buntu yooyee gisoon Seydina Anas ba muy décrire yonente bi alayhi salaatu salaam Allahu akbar muhammadun misaaluhu ku mel ni moom du fi ñëwati masu fee ñëw te du fi ñëwati mukk waaw jamais jamais muy ñëwati loolu amul allahu akbar fii ma mada wa abadan la yati te jamais liy ñëw ci kanam du ñëw moo tax borom bee ko ràng lool bu dee moom moomu mel noonu la borom bi wax ne ko boo meloon lu wuteeg loolu nag nit ñi dañ lay daw moo tax bari na ñoo xam ne nit ñi dañ leen doon topp comme lañ waxoon Hakim ba ñëwoon di laaj shaayir ba naan ko Hakim di laaj Hakim bi te poème la woon tamit naan ko man de li ma jaaxal nit ñi fu mu mosoon a nekk dañ ma doon dar waaw dañ doon nekk ak man rek waaye léegi mu ñëw laaj ko ne ko man daal jaaxle naa fu ma a nekk nit ñi dañ ma doon dañ ma doon dikkal waaw waaye léegi daal gisatuma leen waaw mu ne ah dañoo gisoon ci yow rek <laughs> waaw li nga xamante ne nii am na ñu ne maalu ilayka mahabbatan fatajamma'u waaw waaw dañoo jéngoon jëmoon ci yow gisoon park dañoo jéng ci yow jëm ci yow parce dañoo gisoon ci yaw ak li nga xamante ne mooy ak cofeel waaye ba ñu ñëwee daal ba gis ne léegi loolu newatu fa ah ci lañu dëpp dëppe di dem seen yoon war aw fii ka mahabatan fatafarraqu waaw maalu ilayka mahabbatan fatajamma'u wa ra'aw alayka mahabatan fatafarraqu waaw kon nag mu ngi noonu bañ gisee ci yow nag ngay jaay ay génn kii yooyu jot jaay kenn ci seen kaw ah gars yi tasaaroo loolu nag waxoon naa la du ñëpp ko def lii ñoo ñi am personnalité am ñi nga xam ne kenn du leen jënd mais sinon bon léegi doomu jamono ji moom bari na ñoo xam ne te loolu yàgg na ay nit intere intérêt lañ pare nañ ñu leen di joggaatee ko def lu nekk parce que dañoo bëggal nit dara nekk ab lèche botam waaw am markatu tànkam ak lu salteeg lu mu mel ci wàllu jikkoog wàllu àndoog yooyu lim leen di jànni ñu ñu langal ko ko rek loolu nag wal iyaadu billah waaw mais ñi jaar yoon moom boo nga xam ne yiiwa leen tax a jóg te tamit nit ñu am personnalité boo leen jaay yenn yi ñu daal di la fay baax kon nag baabu istihbaabi tiibil kalaam wa talaaqatil wajhi inda liqaa al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala ginnaaw la indi mu dugg nag ci wàllu xadis yi ñaar lu xadis yi ñetti xadis la indi te ñetti xadis yi yépp mu indi borom bi dafa def na jàlloon na mooy koy gis nga ne ko fay <laughs> gis nga bunt bi bi tam bii sax gën a gàtt bi ñu jóge woon parce que yi yépp moom dafa fekkoon walillahil hamdu wal min nañu gisoon ko kon dañ koy wax noonu rek après daal di jàll lépp loo xam xamante ne moom lañ caawaroon a wax <laughs> moom gisoon nañ ko moo tax duñu ci taxaw kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne <coughs> hadis kon premier hadis ci buntu bi nga xam ne moom lañ nekk muy 693 wa an Adiy ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ittaqu nnaara walaw bishiqqi tamra faman lam yajid fabikalimatin tayyibatin muttafaqun alayhi hadis bii la njëkk di mu ne wa an Adiy ibn Hatim mu ngi jële ci Adiy di doomi d radiyallahu ta'ala anhu mu ne rad sahaaba taalibe nan tibay saa saa mu ne qarnawu qaala neena qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li saa salaam dafa wax ittaqun naara mooy tëndaku leen ragal leen safara ut leen digganteeg safara wiqaaya loo xam ne mooy ab dig digle luy tax ba du ngeen àgg ci safaraawu yàlla wax naarul laaj yi bi shiqqi tamra même bu dee loolee ngeen ub dig dig la buy tax du ngeen dugg sawara même bu dee dogu tàndarma la mooy tàndarma boo xam ne dañ koo dagg ci digg bi même bu dee loolu ngay joxe ngir rëcc ci safara na ko def fa man lam yajit ku dajut trouvé woo ŋaalu tàndarma fa bi kalimatin tayyiba na jaare eh, dox gi muy ut lu dox digganteem ak sawara kaddu goo xam ne gu teey la mu ne xadiis naa muttafaqun alayhi alhamdulillah al imaam al xaafid al buxaari ak al imaam muslim da bëggoon nañ bokk nañ ko solo xadis bi gisoon nañ ko xadis 139 muy chapitre 13 baabun fii bayaani kasrati turuqil xayr gisoon nañ ko al imaam noon as-saalis wal ishruun an Adiy ibn Haatim radiyallaahu anhu qaala sami'tu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaquulu ittaqu naara walaw bi shiqqi tamra hmm? eh? après mu indi ci leneen la ca après euh, ba muy indi wa fii riwaayatin lahumaa Eh, wat fattaqu naara nam ko jeexale walaw bi shiqqi tamra fa man lam yajid fa bi kalimatin tayyiba waxoon nañ la dina ñëw hadis boobu quatre cent cinq jaaroon na fi lii mooy eh, waxoon na la cinq cent trente six dina fi jaar ak six cent quatre mooy dernier bu mu fi ñëw hadis bi mooy romboon na fi eh, cent trente neuf jàppal quatre cent cinq cinq cent quarante six ak six cent quatre vingt treize mooy bii mooy bu mujj bi dootul ñëwaat léegi bu ñu amee dara rek mooy lépp luñ caa waroon a wax da ngay delluwaat foofu buñ ci mënee wax dara mooy lépp taale bi mooy li yonent way saa saa wax ku amul lu physique loo joxe saraxe boo joxe loo xam ne looy génne saraxe ngir mu nekk loo xam ne ëllëg mooy moom la la borom bi di seete fegal la naaru na ma safara ëllëg boo amul loolu loo joxe loo saraxe boo ne man awma lu ma def quoi kon déedéet mu ne la kaddu gu teey gooy wax ak sa mbokk loolu sarax la même bu dee loolu bu ko xeet kon loolu mooy digg euh, lëkkaale baabu istihbaabi tiibil kalaam wa talaaqatil wajhi inda al-liqaa kon al imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ngi beneen xadis boo xam ne gisoon nañ ko muy xadis six cent quatre-vingt-quatorze an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala wal kalimatu at-tayyibatu sadaqa muttafaqun alayhi wa huwa ba'du hadiithin taqaddama bi tuulihi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg ci hadiis bi nga xam ne nee na wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna an-nabiyya qaala nee na wal kalimatu tayyiba fekk xadis bu gudd la moom lay wax mu ne te kàddu boo xam ne ak tayyibatu ku ku ku teey sadaqa loolu saraxe la mu ne nag muy muttafaqun alayhi al imaam al buxaari imaam muslim ñoo ko bokk solo mu mu ne wa huwa te xadis bii de xadis la boo xam ne lii nii ma indi ba'du xadis lenn la cab xadis doo xam ne taqaddama jiitu woon na bi tuulihi te ñamu gudde intégralement léppam jàlloon na romboon na xadis 122 ak xadis 248 waaw bi ñu ko njëkkoon indi moo doon chapitre treize baabun fii bayaani kasrati turuqil xayri mooy bi ñu jóge sànq buntu boobu hadith cent vingt-deux mu ne woon as-sadis an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kullu salama min annaasi alayhi sadaqa kulla yawmin yatlu'u fii tatlu'u fiihi ash-shams ta'dilu bayna al-ithnayni sadaqatan wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatan wal-kalimatu at-tayyibatu sadaqatan wa bikulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqatan wa tumitu al-adha 'ani at-tariqi sadaqatan muttafaqun 'alayhi wa rawaahu muslimun aydan min riwaayati Aïshata radiyallahu ta'ala anha bam jeex mooy wal kalimatu tayyibatu du dégg ko sadaqa ci biir wa bi kulli xatwatin loolee la mooy ak kàddu gu teey sarax la kon mooy kàddu gu teey gi ngay wax ak bul xañ sa bopp yiw lu tax nit ñi nay ci seen bopp yiw ah wax bi ngay wax ak sa xarit sa koy dóor a gis rawatina. te ñi la gin a jege ndax wa aati dal qurba xaqa joxal ñi la gën a jege seen àq waaw sa ah ñi la gën a jege sa soxna sa doom yi wax ju neex loolu sarax la <laughs> waaw mais ñàngal rek am na ñoo xam ne parents yoo xam ne seen doom ma su ñoo jële ci ñoom wax ju wax ju neex mukk ñàngal gëdd waaw nangam fii waaw wal iyaazu billaah ñi ci gën a ñàkk yar moom wax yu ñaaw la ñuy wax waaw gëdd rek la seen doom am ci ñoom loolu nag daa ñaaw quoi wal iyaazu billah waaw kon loolu nekk na loo xam ne lu ñàng ñàng ñàng la wal iyaazu billah kon loolu lu ama am solo la kon loolu lépp luñ ci waraanaa wax nag yow fay loolu gisoon nañ ko foofu wala te waxoon nañ la xadiis bii nii taal arbauna it moo doon xadiis numéro vingt six kon lii mooy mujjanteelu bu mu fi ñëw hadis bi insha allah dootoo ko fi gisaat léegi al imam al hafiz an-Nawawi mu indi hadis bu mujj ta mooy ñetteel bi waaw Allahu akbar muy hadis six cent quatre-vingt-quinze te hadis yi muy indi yi yëpp ci buntu boobu la ko indi woon mooy bi mu ko njëkkee indi mooy hadis chapitre treize babun fi bayaani kasrati turuqil xayr léegi rek déglu mu ne wa an Abi Dharr radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala lii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tahqiranna min almaaruufi shay'an walaw an talqaa axaaka biwajhin taliq rawaahu muslim rahimahu llahu taala voilà mu ne wa an abi dar hadis bi mu ngi koy jële saydna abou dar Jundub ibn Junaada ci li gën a siiw radiyallahu anhu mook saydna abou Hurayra mooy ñii ñu leen di tudde Abu Hurayra Abu Dhar loolu lañ gën a siiwee sinon nan lañ tudd ay wute la radiyallahu anhuma mu ne Seydina Abu Dhar radiyallahu anhu nee na qaala qaala li rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na ma ah laa taxqiranna bul xeet ngallawaay bul xeet minal ma'ruufi ci njekk waaw jëf ju baax mukk bu ci xeet shay'an dara waaw bul jàpp ne non ce jëf là ne mérite pas d'être jëf quoi déedéet parce que non lu ndaw la quoi non non baax xanaa du lu baax lu baax la bu ko xet waaw <laughs> da ngay romb gaa yi di laaj ah waaye defal yàlla ci kees gi wala boog diw lañ war a dimbali nga làmb sa poche te sa poche lool la nga yor yoroo carte bu la yoroo dara nga def cinq centimes bu xonq boobu wala dërëm ah non non non nag am naa kersa ay génne dërëm quoi déedéet amoo kersa da nga na dem loolu mooy da ngaa ruus <laughs> kersa moom yii kese déedéet. ñeel da ngaa ruus loolu baaxul bul xeeb loolu laa taxtiran na ngallawaay bul xeeb minal ma'rufi ci yow shay'an dara walaw même bu an talqa axaaka da ngay dajeeg sa mbokk bi wajhin taliq bi wajhin talq ci euh, euh, xar kanam goo xam ne gu nay la gu leer banaadu baabu istihbaabi tiibil kalaam wa talaaqatil wajhi inda liqaa la <laughs> bu dee da ngay dajeeg sa sa xar kanam nayi leer hein sa visage souriant hein avec du sourire et le sourire <laughs> voilà souriez <laughs> vous êtes filmé <laughs> voilà eh, film bi ëpp solo mooy bi la sa borom di gis boobu moo ëpp solo waaw du bu nit ñi waaw bul nekk benn robot wala benn kii bu ñu téléguidé nga xam ne boo gisee ñii di kii boo jàllee ne di ñàngal di kii ñii di non yow xamal ne borom dañ lay gis voilà dangay kontaan rek Allah bu dee da ngay dajeeg sa mbokk ci xar kanam bu leer lool bu ko xeeb mu ne loolu rawaahu muslim imaam muslim soloo na ko fi mu ko njëkkoon a doon xadiis bi nga xam ne moom la romboon moo romboon ndax bii mooy ñaareel bu ñëw des na beneen bu mu war a ñëwaat mooy xadiis numéro cent vingt et ci chapitre bi ñu la cinq treize baabu baabun fi bayaani kasrati turuqil xayr mu ne woon alxaamis anhu mooy sayyidina Abu Dharr radiyallahu anhu qaala qaala li nabi sallallahu alayhi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walaw an talqa axaaka bi wajhin taliq rawahu Muslim waxoon nañ la dina ñëw xadis numéro six cent quatre-vingt-quinze moo nekk ni waaye dina ñëw xadis huit cent quatre-vingt-douze loolu nag ñëwaguñ ci mooy xadis bi moom benn ko dese waaw bu fa ñëwaatee rek insha allahu taala moom dootoo ko gisaat insha allah te mooy chapitre cent quarante-trois ci la war a ñëwaat insha allah kon nag ci kaw nii jeexal nañu bunt bi gis na <laughs> buntu bi jeex na <laughs> chapitre bii ci kitaabul adab baabu istihbaabi tiibil kalaam wa talaaqatil wajhin dal liqaa jeex na bii di ñëw ñu jëlaat beneen chapitre boo xamante ni boobu it boobu moom it même chose la rek waaw liñ ci bëgg a wax mooy daa nekk xadis ñaari xadis képp la fa indi foofu waaw mu tegaat ci beneen bunt boo xam ne benn xadis kese mooy bunt yi dafa gàtt insha allah